waaye lan ñu bëggoon di ko jegeleel di ko jegeel affaire yi eh, summa qaala yaqulu Umar Seydina Umar naan après lool mu ne rajawtu an yaxuda sayfa fa yadriba abaa boo gisoon ma doon def lool muy nettali lool lii moo tax Seydina imaam al kiine imaam al xaafis ibn Hajar mu ne woon daaw mooy xam nga tuddoon nañu ne la nettali bi bu dee ne ci Marwaan ibn al-Hakam la yem moom du saxaaba wala al-Miswar ibn moom saxaaba la moom baayam mais gone la woon te duggagul woon ci lislaam que kon affaire bay nekk mursal mais sauf que am na ci benn riwaaye boo xam ne bu ne ci sax imaamul Buxaari dana ñoom ñuy neex nettali li jële ci saxaaba yi bas imaam al-Haafiz ibn Hajar ne nag dafa mel ni sax Seydina Omar lañ ko jële te loolu du lañ ko gis ci biir mooy lu mel nii yaquulu Omar Seydina Omar ne rajawtu an yaxuda sayfa fa yadriba abaa nee na li nga xam ne moom laa ci bëggoon bi ma koy yor di ko xaw jëmale jaasi ji te kii mu téye jaasi ji di ko di ko jegeel damaa bëggoon mu jël jaasi ji ci mag cor bopp baayam ci saa si rey baayam baayam Abu euh, Suhayl mii loolu laa bëggoon man Omar waaye nag ma gis fa danna ar-rajul bi abi wa al-qadiya ma gis ne moom bëggula rey baayam mooy malgré ma koy def noonu yépp bon di ko xaw bopp rey baayam mais bon ma gis ne moom dafa nooy ci baayam bëggu koo def dara voilà mbir jeex fa loolu mooy euh, riwaay boobu bu dee buñ ñëwaatee ci riwaaya imaam ibn imaam al Buxaari raxmatullaahi eh, mu ne bi nga xam ne ci la abu jandal affaire am bi demee nii ba yonent mi alayhi salaatu salaam boo manu koo jëlaat ndax abu baayam di Suhayl nee na moom dara yonent mi alayhi salaatu salaam nee na ko inna lam naqdil kitaabu ba'd mais abu euh, Suhayl paree guñu quand même bàyyil ma jël abu jandal mii mu ne ko fenn la kon gis nga wat naa ci yàlla idan lam usaalihka ala shay'in abadan gis nga boo ma ko delloowul wax naa ci yàlla ne du danga te yow benn accord ba faw yonent mi aleyhi salaam ne ko fa ajizu li wa ko may boo bàyyi ma kii rek mu bañ mu ne ko balaa fafal sii defal mu ne ko maa ana bi fa'il ma ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa laa deful lenn delloo ma ko nun gën a gaayo wala mu jeex accord yi yem fi léegi ah léegi yonent ma lay saar saar manu lu dul ba ko ñoom ñu jëlaat ko mu ne nag fa qaala Umar ibn al-Khattab ci riwaay imaam al-Bukhari mu ne Seydina Umar ibn al-Khattab nag ne bi mu demee noonu fa ataytu nabiyallah ma dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam yeneen point yi ñu def accord yi dinañ ci ñëw ci riwaaya imaam ibn isxaaq bi foofu lañ ko leerale foofu la leere kantaa riwaaya imaam ibn euh, imaam al buxaari yii rek la wax léegi dinañ ñëw ci yeneen point yi seydna umar ibn al xattaab bi mu gisee lii mooy ñoom ñépp a mer saxaaba yi xam nga moo tax sànq fa qaala wallahi laa naktubuhaa illaa bismillahi irrahmani irrahim wat naa ci yàlla du ñu ko bind lu eh, ku ñëw ci yow même bu dee da laa gëm ñu nga delloo ñu subhaanallah kayfa yaruddu ila al mushrikiina wa qad jaa musliman naka la ñuy delloo ko gëm yàlla gëm ñëw ci ñun ñu koy delloo yéefee mooy ñoom ñépp doon ñu ngi doon bax ci mer ak tarab mer ci waa Quraysh seen accords yi ñu ñuy dicté Seydina Omar ne fa qaala Omar Seydina Omar ibn al ne fa ataytu nabiyallah mais après non ma jóg fi ma ne woon ñëw ci yonent fa qultu ma ne ko alasta nabiyallah haqqan ne ko mais est-ce que yow doo dëgg-dëgg doo yonentu bi yàlla nee na yonentu ma lay saab-saab ne balaa ah kay ah kay ndaw yàlla laa xam nga mooy même Seydina Ali ibn Abi Talib bi noonu bind affaire bi am na riwaay yoo xam ne ne noonu dafa mer ba ne noo man biñ ne ko bi ko yonentu ma lay saab-saab ne effacer <laughs> Suhayl ne kenn du fi bind bismillahir rahmanir rahim mooy dindil bismika ngay bind mais non dafa mer man du ma ko effacé effacé wu dara laa wax man Ali du ma effacé bon bismi bismillahir rahmanir ma daal di koy effacé du ma ko effacé ah. yeneen tubaab la yu saabsaab ne. yonent mi aleyhi salaatu salaam ne Seydina Ali eh, ne ko moom mu effacé yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di ko effacé bopp waaw moom <laughs> ndax mbir mi moo daan mais waaye yow mooy dafa bismillahi rahmaani man man ma daal di koy effacé non man du ma ko yeneen maa ngi saab di koy effacer boppam lu mel noonu nag moo dal Seydina Ali Seydina Omar Seydina Omar mu ñëw na yeneen maa ngi bi mu gisee surtout moom li ko gën a mooy qadiyatu Abu Jandal bi ñu delloo nii quoi ak feeram yi ak mbéj mi ko bàyyam tëgg sa way loolu lépp ñu delloo kii mooy bu delloo tem sax mu dee fa tem gaa yi exécuté ñeena ma ñëw ne fa ataytu nabiyya ma dikkal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ma ne ko alasta nabiyallaahi haqqan ne ko ndax yow doo yonent bi yàlla dëgg-dëgg xaala balaa yonent bi aleyhi salaatu ne ko ah kay yonent bi yàlla la dëgg-dëgg yonent bi yàlla la Seydina Umar nee na qultu ma ne ko alasnaa ala alxaq wa aduwuna ala albaatil ne ko ndax ñun newuñu ci dëgg suñu noon yi di Quraysh newuñ ci caaxaan ci neen xaala balaa yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ah kay ñun ñoo nekk ci dëgg waa Quraysh suñu noon yi ci caaxaan lañ ne ci neen lañ ne xul Seydina Omar neen ma tëj fa liman utiya daniyata fii diininaa idan kon ana lan moo tax ñuy jël basees wàcc suñu bopp suñu diine màggal ñu ñu ñu nekk ci dëgg nga nekk yonent dëgg ñu nekk ci dëgg suñu noon yi nekk ci caaxaan ñuy jël yu yu yi di ko bàkkoo lu tax ñuy nangu yu suufe yi ñii dañuy dañuy toroxal ci seen yi ñuy bind na fa lima nu'ti daniyata fii di idan fii diinina lu tax kon ñuy nangu accord yu mel nii lu tax lu tax ñuy nangu yii ah lu tax ñu koy nangu waaw Seydina Umar ibn Khattab affaire mooy nag dinañ dinañ ñëw après ci yeneen riwaaye yi du moom kese de xanaa Seydina Ali yeey am na mooy saxaaba yi ñoom ñépp boo gisee ni ñu emporté woo mooy nag lii nag c'est vraiment nag mooy dangay ngay mer ndax ñoom foofu lañ toll ne yonent bi alayhi salaatu wasallam mi xam ne euh, jaru ko nañu d'accord rek ndax moom euh, moom suba lay xool te buur yàlla buur yàlla wan na ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg li nga xamante ne fa la muy mujje te ci lii lay jaar nañu d'accord kon loolu la mun a ko falima comme que ñoo ci dëgg yow doon yonent bi yàlla dëgg nga ñoom ci neen lañ ne falima nu'ti daniyata fi diinina idan ana lan moo tax ñuy joxe day bases yu mel nii suñu diine di d'accord lii qaala yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne sayyidina inni rasulullahi wa lastu wa huwa naasiri ne ko man de ndaw yàlla la sallallahu alayhi wa sallam wa te man duma ko moy duma moy ndigalam li ma digal laay def wa huwa naasiri te moom sama borom moo may dimbali Seydina Omar ba léegi parewul mun a yonent bi aleyhi salaatu salaam awalaysa kunta tuhaddithuna annaa sa nattil bayta annaa sa nattil bayta fa natuufa bi fa natuufu bi nee bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ma ne ko mais est-ce yow nekkoo woon bi ñu wax ne dinañu dikkal néeg bi kaaba gi fa natuufi bi ñu daal di koy wër umra mooy keroog lan la leen waxoon lan moo tax ñu génn umra bi gént gëm gisoon tawal waxoon nañ ko ci début ba gëm géntoon que ne da da muy wër kaaba gi mu wax jullit ñi wax tribu yi wër foofu nañu ànd ak moom ñu dem daldi di ziyaare di fi umra Seydina Omar fàttaliku loolu ne ko ndax yow nekkoo woon du ñu wax sallallahu alayhi wa sallam que yow ñun dinañu dikkal néeg bi fa bi ñu daal koy wër. laaj la xaala yonent ma lay saab saab ne ko balaa ne ko waaw maa waxoon lool waaye fa axbartuka anna anna natihi al-aam est-ce que man maa la waxoon loolu maa leen waxoon loolu mais est dama la waxoon ne ren dama leen waxoon ne ren ba ma leen koy wax dama leen lañ koy wër man damaa gént gis ko ma leen nañ leen dem mais est-ce que dama laa waxoon dama lay na waxoon yéen ne leen ren jii lañuy wër Kaaba gi est waxoon naa leen ko xultu Seydina Omar ne ko laa loolu nag waxooñu ko woon neewoon nañu daal gént nga di wër Kaaba gi nañ dem mais waxooñu woon kañ lañ koy wër yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko waaw kay xaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko fa innaka aatihi wa mutawifun bi na yëg ne nag la ma la waxoon du deñ waxuma la woon ren la xam naa ne gëm nga ne dinañ ko def mais yow dangaa foogoon ne ren la mais man waxuma la ne ren la kom que nag d'accord nga te xam nga ne masuma laa wax ne te waxuma leen woon ne ren la yëgal ne fa innaka yow aatihi di nga dikkal néeg bi wa mutawifun bihi te diñ ci def tawaaf di nga umra Seydina Omar ba léegi mbiri wàccewul merat ba léegi mbir yi wàccewul meram mu ne fa ataytu aba ma jóge ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dem gisi seydna abu bakar mooy seydna abu bakar newul woon fii nii ndax bu fi newoon jarul ma jóge fii di wax ak kii mu dégg lépp ma demaat di ko wax nee na ma dem ci biir mbooloo mi xool seydna abu bakar seet ko ba gis ko fa qultu ma ne ko yaa aba bakar eh, yow abu alaysa hada nabiyullahi xaqa alaysa hada nabiyullahi xaqa est-ce que kii yonent kii nii seydina muhammad nii du ndaw yàlla dëgg-dëgg qaala yonent seydina abu bakar ne ko balaa axe kay qultu nee na man omar ma ne ko alasna ala alxaqi wa aduwuna ala albaatil est-ce que ñun newuñu ci dëgg suñu noon yi nekk ci caaxaan qaala balaa seydna abu bakar radiyallahu anhu maa ne ko balaa aha ma ne ko falima nu'ti ad-daniyata fi diinina idan ana lan moo tax kon ñuy joxe bassesse bu mel nii di suufeel suñu bopp sawaay ci suñu diine ci kanamu yéeféri ginnaaw bay xamee ne ñoom ñoo nekk ci caaxaan ñun ñu nekk ci dëgg ki ñu yàlla yónni kii di nekk ci moom mu yonent yàlla dëgg-dëgg kon lu tax ñuy joxe yu suufe yii di d'accord yii xaala mooy xoolal mooy les mêmes questions yi mu wax yonent ba yi mu posé yonent ba sa sa mu tontu ko moom les mêmes questions la fekk Seydina Abu Bakar fan mu posé ko mu tontu ko même réponse bi yonent bi alayhi salaatu salaam tontu même baat benn xaraf neñu ci laa loolu bu wanewul dara lenn lay wane que ne Seydina Abu Bakar xolam mooy xol bi gën a jege xolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci mbindeef yi loo huwa siddiq kooku mooy a siddiq huwa allahu akbar kooku mooy ki nga xamante ne mooy as-saaxib mooy saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam am na ndoowam bi id huma fil ghaar id yaquulu li saahibihi laa tahzan inna allaha ma'ana loo kooku mooy as-siddiqul akbarul a'zam abu bakr ibn abi quhaafa radiyallahu anhuma mu ne ko ayyuha rajul hey eh, yow omar yow laay waxal yow góor gi yow laay waxal innahu la rasulullah kii nii ngay wax ndaw yàlla la sallallahu alayhi wa sallam walaysa yaasi rabba te moom du mooy boroomam mukk wa huwa naasiru te boroomam dina ko dimbali fastamsik bi gharzi fa wallahi innahu ala alxaq téel li mu samp teg ko moyal ci loolu laa wax fa wallaahi maa ngi wàcc yàlla man a as-siddiq innahu dëgg-dëgg moom yonente bi alayhi salaatu salaam al ci dëgg la ne loo mën a trouver accords yi mu def moom ci dëgg la ne te lu mu def yàlla ko defal moo ko def loo ndax moom la rasulullah wa laysa ya'si ba du mooy ndaw yàlla la te jamais au plus grand jamais amul dara luy xew ba moom seydina rasulullah sallallahu alayhi wasallam di mooy ki nga xamante ni mooy boroomam waaw moo tax kenn du moom kenn du moom seydina abu bakar radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne ko non seulement du ko mooy wa huwa nasir te buur yàlla mi ko yónni di ko def loo te du ko mooy benn tarfatal ayni kookoo koy dimbali kon nag fas tam sëg jàppal ba mu dëgër xarza mbiram li nga xam ne noonu la kiy daw kiy yéeg ci bi ni muy ni muy takkoo ak fi mu sel bi takkool ak moom ak mbiram mooy bu deñee ci sel bi fu mu jëm ci suuf la jëm yawit boo deñee ci yonent bi alayhi salaatu salaam takkoo mbiram mooy aw ngay def ci suuf nga jëm ayyuha rajul xoola <laughs> é mooy fii nag sel seyna Abu Bakar radiyallahu anhu moo tax même bi mu newee xalifa jamono yeneen bi alayhi salaatu wasallam ñépp dañ naan Seydina Omar moo tàng moo tàng moo tàng mais bi mu nee xalifa Seydina Abu Bakar Seydina Omar nga doon gis ci yu bari muy tempéré surtout la jëmoon ci xare ak ñi nga xam ne ñooy ñi ne woon duñ joxeeti azaka asxaabu ridda ñi ne woon dañuy génn ci diine ji Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu kenn du moom kenn jegewu ko mooy ar rajulu thani fi l islaami ba'da rasulillah deuxième personne ci l'islam bi gën ci bépp ci lu ñu ci l'islam ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mooy ci nit ki gën a jege yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ilaa abadil abidin loolu la yàlla def même réponse li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tontu Seydina Omar même question yooyu la ko posé waat mu tontu ko même mot te boo fàttale ko ibn gis nga ibn Daghina keroog bi nga xamante ne nii ca lay na Abu Bakar takk ay bagageam Quraysh ne day gàddaay boobu ñu nga woon Makka yonentu Yàlla sa sam gàddaayagul woon ba mu dajeeg yonent bi ba mu dajeeg Seydina Abu Bakar ca Barkal Ghimaad yi ne moom moo ko yiir même gis nga liñ ko seedeel bi mu ne ko foo jëm mu ne ko samay ñoon ñoo ma génne man nag may wër ci suuf si di uti dëkk boo xam ne réew boo xam ne gox boo xam ne dinaa fa mën a jaamu sama borom keroog li sayyidatu Xadiija radiyallahu taala anha wa ardaaha seedeloon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog ba nga xamante ne ca la dem gisi ca gorob ba jóge fa gis Seydina Jibril tiit ba daw bay lox ba agsee la mu ko seedeel même kàddu yi la ko ibn darin na seedeel innaka la tasilu rahim waaw wa tuqri dayf wax ko lim koy wax ne ko lan yuxziyak lan yuxziyaka allahu abada kon nag ku def yii yépp am jikko yii yépp wat naa ci yàlla buur yàlla du la gàcceel même chose la Ibn Daghina na waxoon même kaddu yi ya sayyidatu Xadiija seedeeloon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba ne li nga gis du njuuma manu nekk njuuma ndax ku mel ni yow njuuma du ko dikkal moo tax remède bi gën a baax contre jinne ya caaxaankat yi mooy makaarimul axlaaq ma wax la ko tey mooy makaarimul axlaaq mooy li nga xam ne mooy remède bi gën a gaaw contre ay jinne yi di la sonal ak rawaan yeeg ñooñu di la sonal makaarimul axlaaq moo ci gën a gaaw waaw te noonu moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ràngoo woon wa innaka la ala xuluqin azim ba boroomam joxoñ ko na ko wa innaka dëgg-dëgg yaw la ala xuluqin azim yow yaa plafonné li nga xamante ne mooy jikko yu rafet yi allahu akbar moom da leen féete kaw bu doonu château moo nekk ca kaw waaw loolu nag ki ko ci gën a jege mooy Seydina Abu Bakar moo tax même mooy innaka la tasilu rahim yow da ngay jokk mbokk waaw nit day am problème nga gin mel ni yow yow sa problème bopp la waaw fekk sottiwul amul résolution amul mbiram sottiwul doo nekk ci jàmm ba lim ko wax yépp ne ko nag ku mel nii buur yàlla du la jàcceel moo tax Ibnu Daxin na même chose wax Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne ko nag ku mel ni kenn du la génne maa la yiir nañ dem Quraysh Allah huwa siddiq siddiq kii mooy as-siddiq radiyallahu anhu kon loolu la Seydina Omar daal di koy indiwaat ne ko ayyuha rajul hé yow góor gi yow laay waxal yow Omar waxu ko sax yow Omar yabna al-Xattaabi ah ah ayyuha rajul innahu la rasulullah yëgal moom ndaw yàlla la sallallahu alayhi wa sallam walay sa rabba taru mooy boroomam wa huwa naasir te boroom mam subhaanahu wa taala moo koy dimbal fastamsik bi gharzi moyal tée ba dëgër ci mbiram comme ni boroom cavalier bi di moye li nga xamante ne mooy sel bi mu toog ak bi nga xam ne ci lay ne ci fas wi fa wallahi maa ngi ci yàlla man as-siddiq innahu ala al haqq moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci dëgg xultu Seydina Omar nee na ma ne ma ne Seydina Abu Bakar alaysa kaana yuhaddithuna anna sanatil bayta wa natuufa bi wa natuufa bi mu ne ko yow est ce que moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doonuñu woon net wax ne dinañ dikkal néeg bi daal di koy wër qaala Seydina Abu Bakar ne ko balaa ah kay afa axbaraka annaka ta'tiihi al-aam ne ko mais waaw mais est-ce que moom dalaa waxoon ne yow waxal est dalaa waxoon ne ren la ren nga fay ren ngay ñëw daal di umra daal di wër kaaba gi dala ko waxoon yow qultu Seydina Omar nee ma ne ko laa ma ne ko déedéet déggal li Seydina Omar Abu Bakar teg non Allahu akbar mu ne ko qaala nee na mu ne ma fa innaka aatihi wa mutawwifun bi yégal ne nag di nga ko dikkal te di nga néeg ba néeg kaaba gi di nga ko dikkal te di nga ko wër du doon ren waaye di nga ko dikkal loolu mooy premièrement yonent mi alei satu salaam assuré na Seydina Umar ne ko yow moom fii ba ñu fii ñëwaat boo faatu Allahu akbar te Seydina Abu Bakar xoola même chose la wax te fekkewul wali loolu budul ne xolam mooy xol bi gën a niibi ci xolu yonent bi alayhi salaatu salaam seetu xolu yonent bi alayhi salaatu salaam xol bi mu gën a reflété ci jaam yi mooy xolu Seydina Abu Bakr moo tax la ne ci xol mooy la yonent bi alayhi salaatu salaam tontu même chose ndax seetu boo ko jàkkaarloo lan mooy fee reflet yi jóge ci yonent mi alayhi salaatu ci moom la gën a agsi même yi même chose yi saa mu nekk di hésiter ko xalaat naturellement la ko wax ne ko wax est ce que waxoon ne ren ngay ñëw mu ne ko déedéet mu ne ko nag yëgal ne di nga fi ñëw di nga ñëwal néeg bi te diñ ko wër waaw akbar kooku ko amul yaqin ci sa borom manoo wax loolu nit sinon da ngay da di ko jaay di jaay ne yaay di ngóob fa innaka aatihi wa mutawifun bi qaala Zuhri euh, imaam Zuhri ne qaala Omar Seydina Omar nag ne fa amiltu li daalika amala nee na nag sama wax jii nii ma wax di ak yonent bi aleyhi salaam mooy. bon li ko yóbbee woon c'est moo moo ci yóbbee ñu ne duma ma effacé ñeneen ñi ne lu tax ñuy bind lii loolu la mooy dañoo meroon ndax mbir yi ni mu mais quand même mu ne loolu nag ma wax ak yonent ma lay saab saab mooy suñu jokkalante kàddu boobu nee na ma daldi ma jëf jëf yu bari ngir loolu ngir buur yàlla daldi may tuub ma tuub ci buur yàlla ci loolu ma waxoon. ak yonent bi aleyhi wassalaam mooy mooy ne ah ma jéggalu ci lool moo tax ci riwaay am na ci riwaay imaam ibn Isaaq boo xam ne dane wa kaana umaru yaquulu maa ziltu atasaddaqu wa asuum wa usalli wa atiq min alladi sanatu yowma idin maxaafata kalaami alladi takallamtu bi mu ne Seydina Omar da doon wax mooy lim ne ma jëf ci ngir sama wax jooj nag ngir ma réparer ko jëf naa ci ay jëf yu baree bari si ma Ibn Sa'd beneen mu ne Omar de Seydina Omar nekkoon na di wax naan deñu ma depuis boobu di saraxe di woor di naafila di julli di di libérer ay jaam ngir la ma waxoon bés boobu sama kàddu yi ma waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax kàddu yu dëgër la woon ndax ragal conséquence su sama wax jooju ma waxoon keroog allahu akbar huh gis nga mooy malgré li ko ci yóbbe woon mais quand ndax ñii ñoo xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon Seydina Abu Bakar wax la ko lool léegi ñu taxawe ni tuuti ci riwaay imaam Ibn eh, eh, eh, al Buxaari bi ñu ñëw nag ci riwaay imaam Ibn Isxaaq lii ñu fi wax nii yépp ci riwaay imaam al Buxaari la nekk ci baabu shuruuti fil jihaadi wal musaalahati ma'a ahlil harbi wa kitaabati shuruut léegi bu ñu ñëwaatee nag ci riwaay imaam Ibn Isxaaq ba léegi ci accord yi déggal xam nga fee deux deux points rek lañ gis doo fi doo fi tawaaf tey ci riwaay imaam Buxaari yi te tamit képp koo xam ba ëllëg bu semaine euh, année bii di ñëw te képp koo xam ne dafa jóge ci yow jóge ci ñun daal di nekk koo xam ne ku tuub dafa tuub dang ñu koy delloo même bu dee dafa tuub waxatuma laa nag bu tuubul kaay nag mu indi la nag ci riwaay imaam Ibn Ishaq bi nga xam ne nga xool point yi mu ne fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alayhi salaatu salaam bi ñu waxee affaire bismika allahumma yeeg ba yooyu léegi ñu rek la ko euh, ak tamit hada ma saalaha alayhi muhammadu rasulullah ak mu ne ko man gëwma yooyu ndax mu ko gëmoon duma xarek yow waaye bindal bismika allahum ismika wasma abik bindal muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa nee na nag fa qaala rasulullah mu ngi ci riwaa imaam ibn Sa'd mu ne ko uktub hada ma saalaha alayhi muhammadun ibn abdillah mu ne ko lee kon bindal këne lii la yonent bi daal di am ay accord ak ki nga xam ne mooy suhayl ibn amr waaw léegi premier point istalaha ala wad'i ala wad'i al-harbi 'an an-naasi 'ashra siniin ya'manu an-naasu premier point accord yi bii moo gën a détaillé jàpp point yi mu ne d'accord lii la yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon d'accord ak ki ñuy wax Suhayl na Amr point bu njëkk ala wad'il harbi 'an an-naas 'ashra siniin que léegi ñu dem trêve hudna période de trêve lay doon yoo xam ne dañuy wéer ngànnaay yi xare dootul am armistice ñu ko gaayee wax ashra sinin dix ans de paix ya'manu boo xam ne nit ñi yée jullit ñi naka noon yéeféer yi dañuy nekk ci sécurité ñun yéen waa Quraysh ak ñun ñépp ñu wéer ngànnaay yi xare dootul am suñu diggante wa yakuffu ba'duhum an ba'd lenn li daal di seen loxo ci ñeneen ñi mooy kenn du songu keneen premier point baa ngoog deuxième point ñu ne mooy accord yi ala annahu man ataa muhammadan sallallahu alayhi wa sallam min qurayshin bi ghayri idni waliyihi raddahu alayhim wa jaa qurayshan mimman ma muhammadin lam yarudduhu alayhi deuxième point yu accord mooy këne képp koo xam ne dafa dikkal Seydina Muhammad fekk ko Yasrib fële Medina bokk ci waa Quraysh te amu ci ndigalu kilifaam bi xayri izni waliyihi raddahu alayhim Seydina Muhammad yow dang ñu koy delloo ku fi jóge fii moo xam jullit la yéeféer la ñëw te du ndigalam di ñun ñoo ko ne demal bu ñëwee ak nu man di ñëwee dang ñu koy delloo loolu mooy suñu côté ñun ku jóge ci ñun ñëw ci yaw waaye nag wa man jaa qurayshan mimman ma muhammadin lam yarudduhu alay képp nag koo xam ne ci yow la bokk yow seydina muhammad ak jullit ñi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu bu dee ne yéen nag ku jóge ci yéen ñëw ci ñun Quraysh kenn du leen ko delloo am <laughs> nga yi ñoo ginoo na merloo nag saxaaba yépp ñu koy gise ñoom Seydina al ibn Azib bi mu koy nettali moom it na ko noon Sahl ibn Hunayf même chose la wax net jur boobu dina ñëw ci waxu Seydina Sahl ibn Hunayf bu moom naa sax jour boobu bu ma mënoon a delloo mbir yonent mi alayhi salaatu salaam jour boobu laa koy def ndax mer mais fekk mu naan nit ñi tuumal leen seenum xel ndax nekk nañu ak yonent mi alayhi salaatu salaam sulhul bu ma amoon mënoon a delloo mbiram dinaa ko delloo waaye ba ñu defee lam ñu wax d'accord ci malgré suñu amertume ak suñu mer lañ gis ne ndeke moom li gisoon mooy noonu kon nag fu diine ñëwati l'islam waxati tuumaal leen seen xel yéen nit ñi xoolal lii rek ku jóge ci yéen ñëw ci ñun non ku jóge ci ñun ñëw ci yéen te amu ci suñu ndigal dañ ñu koy delloo par force kantaa yow ku jóge ci yow ñëw ci ñun moo xam am na sa ndigalam ñàkk na sa ndigalam lépp ci yem kenn du la ko delloo ñoo koy téye waaw loolu mooy deuxième point bi ñu ne troisième point wa inna baynana mag fuufa waaw mooy am na suñu diggante alhamdulilah ak yow fuufa makfuufa liñ ci jublu mooy ne kenn dang da ngay suñu sa loxo ci ñun ñunu ñu téye sa loxo ci ñun day niroog yi ci kaw loo xamante ne ni kenn ci ñun du yéen du ñun ñooy song ki ci des voilà walla loo xam ne dañ cee noppi xam nañ ko kenn du fi laal kenn wa annahu troisième point wala quatrième point quatrième laa islaala wala irlaal te nag entre ci treewu dix ans yii mooy nag li gën a dëgër bu imaam ibn Sa'd bi am nañu wax yeneen at ci yeneen riwaaye mais yooyu dëgërul lii mooy li gën a dëgër te loolu comme li imaam al-Hafiz ibn wax ne dix ans yii imaam ibn Sa'd ne ci la trêve bi trêve dix ans loolu mooy li dëgër mu ne wa annahu quatrième point la islaa la wala ighlal amul entre ci trêve bi amul kenn du sàcc sa moroom te kenn du wor sa moroom sàcc sa moroom te kenn du wor sa moroom amul kenn ku bokk ci ñun koo xam ne mën naa ñëw sàcc yëfi jullit ñi walla mu trahir leen na ko noonu vice versa yéen it jullit ñi amu ngeen droit di def lool ci ñun wa annahu man ahabba an yadxula fi aqdi qurayshin wa ahdihim daxala fii wa man ahabba an yadxula fi aqdi qurayshin wa ahdihim daxala fii kon lool cinquième bi ma waxaat ko wa annahu man ahabba an yadxula fi aqdi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ahdihi daxala fii wa man ahabba an yadxula fi aqdi qurayshin wa ahdihim daxala fii ñu ne cinquième point ci accord yi ta képp koo xamante ne ni dafa bëgg a dugg mooy ci mooy accord yi entre yonent bi alayhi salaatu ay saxaabaam yi ne Medina ak ñun waa Quraysh la léegi nag yeneen tribu yi Xuzaa ay waa kii ñu tudd Ahabish yeek Banu Kinaana ak ñooñu xam ne nag ci tribus arabes yi ñoom dañoo gis ne ñoom ànd ak waa Quraysh moo leen gënal dugg ak waa Quraysh nekk ci biir takk waa Quraysh ànd ak ñoom ak seeni euh, mooy ñoom léegi ñoom la ñuy àndal ñooy nekk seeni alliés ah moom kooku libre na ci def ko kenn du ko mere ñun ñii ahaabis yi buñ ñëwoon d'accord ne léegi yéen lañ àndal grawul même bu dee ne am na ay accord nag kon yu ñu dindi mais chacun est libre ci tribu yi xool ku leen neex ñu ànd ak moom ku bëgg ànd ak ñun waa Quraysh dugg ci suñu mbir dugg suñu pacte dugg suñu accords yi mu ànd ak ñun képp tamit koo xam ne dafa bëgg ànd ak yow Seydina Muhammad ak sa pacte ak yooyu sallallahu alayhi wa sallam mu ànd ak yow dugg ci lool waaw bi mu waxee lool rek fa tawaasabat xuzaa fa qaalu nahnu fi aqdi muhammadin wa ahdi waa xuzaa ñu daal di tëb ci saasi ne ñun ci cinquième point bi ñu ne ñun de ànd nañu sayyidina muhammad mooy ñoom Budayl ibn Warqa mooy waa xuzaa waa xuzaa seen tribu ñoom même bu dee Budayl man na cee bañ a bokk moom ndax boo dee tribu mooy ku mu neex nag euh, mooy nu mu tudd Euh, singulièrement euh, ku ne particulier bu ne bu ko neexee bu ne kantaa ànduma ci li groupe bi yëpp wax mais dañuy xam ne waa Xuzaa en tout ñoom ñu ne ñu tëb ne nahnu fi aqdi Muhammadin ànd nañoo ci accord Seydina Muhammad moom ci kaawam lañ ne ak pactam mu ne wa tawaasabat banu Bakrin fa qaalu nahnu fi aqdi Qurayshin wa ahdihim waa banu Bakr daldi tëb ne ñun ñu ngi ànd ak waa Quraysh ñun waa Quraysh lañ àndal ci seen mbir lañ dugg kon loolu mooy cinquième point sixième point bi ci accord yi ba léegi ci riwaa imaam Ibn Isa wa annaka tarji'u anna Makka wa annahu idhaa kaana 'aamun qaabilin xarajnaa 'anka fa daxaltaha bi asxaabik fa aqamta biha salaasan ma'aka silaaxu raakibi as-suyuufu fil qurub laa tadxuluha bi gayriha mu mooy sixième accord bi sixième bi mujj mooy annaka yow yonent mi alayhi anna mooy dangay dañ lay rëfule moo tax jullit buñ la refoulé xamal ne refoulé nañ ku la gën fop refoulé nañ sa sang sallallahu alayhi wa sallam ñëw ne dëkkam xam nga yow ñun moom ñuy refoulé du seen dëkk dangay jóge Afrique ñëw Italie ñu refoulé la Italie la du sa dëkk Sénégal nga dëkk ñu refoulé la nga foog ne àdduna bi tukki na yeneen ci daal yi saab saab mi dëkk Makka yaroo Makka xamul lu dul Makka waa Makka génne ko mu fay ñëwaat ñu refoulé ko ñu dàq ko muy ñëwaat ñu refoulé ko voilà wa annaka tarji'u anna amaka hada te yow sa at mii nga ñëw ne da ngay umra nii nii nii ak seen délégation bii nii tarji'u da ngay dellu ah fala tadxul alayna Makka tey moom ren noo mënoo dugg Makka doo fi dugg doo fi dugg wa waaye nag ida kaana amu qaabilin xarajna am ba at waaye bu at mii di ñëw mooy zul qa'da bala di ñëw ci septième année bi boo ñëwee nag xarajna am que ñun dinañu génn Makka xajal la fa daxaltaha bi asxaabika nga dugg fi ak sa saxaaba yi voilà ñu may la nga dugg ak sa saxaaba yi fa aqamta biha salaasan waaye ñetti fan rek nga fi am droit ci at mële di ñëw pour nga tawaaf umra def li ngay def ñetti fan ñun moom pare na ngir génn dëkk bi xajal la ndax bëgguñu di copier ci yow dara ndax li nga yoroon ñoom jàpp nañ ne baaxul ta tamit dañ koo def ngir protéger seen fami yi ndax bëgguñ seen famille di gis jullit ñéeg ni nekk benn di defandoo lépp kàddu gi di benn ñépp dëppoo ñépp di topp yonent mi aleyhi salaatu loolu danger la ci seen ci pour ñoom ci seen famille ah dañuy roy ñii ah ñu dugg ci diine ji léegi nag ñu kuttu suñu waa Quraysh moo tax <laughs> ñoom dañ doon jël seeni précaution voilà bu at moomu ñëwee xaraj naa am ko ñu génn dëkk bi abal la xajal la fa daxaltaha bi asxaabika nga dugg yàgg sa saxaaba yi radiyallahu anhu fa aqamta biha thalathan ñetti fan kese nag lañ la may maaka silaaxu raakib ngànnaay yiñ la may bu fi ñëw ak des armes lourdes non des armements lourds de l'artillerie lourde du amu fi duñ la d'accord yooyu ah. li ngay yor mooy silaaxu raakib bi mooy ngànnaayu ngànnaayu aji voyage voyageur bi ki nga xam ne day voyage yi yor ngànnaay boo xam ne pour défendre boppam la ci àll bi loolu ngay yor mais pas armement de guerre voilà as moom ngay yor ak ñi ngay àndal as fil qurab seen jaasi yi na nekk ci seen mbar yi voilà la tadxuluha bi ghayriha Makka nag doo fa dugg lu dul ci lii accord yi ñu la jox nii nii lii boo fi indee armement yu bari mooy yàq accord bi doo fi dugg année boobu ah. na leer voilà léegi kon ci lii nii mooy ci la accord yi lii nii moo doon accord yi lii moo doon accord yi ci riwaaye imaam ibn Ishaq kon point yaa ngoog léegi kon ñu récapituler ba ñu xam jàpp trêve Hudaybiya bi lii nag lañ tudde sulxul xudaybiya mooy waxtaan wi amoon accord yi xewoon diggante sa Suhayl yonent bi alayhi salaatu salaam ak Amr mi fi toogal waa Quraysh loolu lañuy woowe sulxul xudaybiya kon bu ñu defee récapitulatif ci point yi nga xam ne ci la trêve yi tënk muy li ci njëkk wadu alxarbi an innaasi ashra sinin trêve jàmmoo fukki at yoo xamante ni xare du ci am diggante Quraysh diggante jullit ñi ak waa Qurayshin dix deuxième point ala annahu man ataa muhammadan min qurayshin bi geyri idni waliyihi ruddahu point képp koo xam ne dafa jóge ci ñun waa quraysh moo xam jullit la wala du jullit te ñun di kilifaam joxuñu ko ndigal mu ñëw fekk si la yasrib koy delloo waaye nag képp koo xam ne dafa jóge ci yow daldi ñuy dikkal ñun Quraysh mu am sa ndigal ñàkk sa ndigal ci yam kenn du la ko delloo muy deuxième point troisième point mu ne wa na naa wa inna baynanaa aybatan makfuufa kenn nag suñu diggante mooy durant jamono ji kenn du laal kenn du ngeen ñu song ñu ni duñ leen song te quatrième laa islaala wala ighlaal kenn du sàcc sa moroom te kenn du wor sa moroom cinquième point wa annahu man axabba an yadxula fi caqdi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ahdi daxala fii wa man axabba an képp koo xam ne bëgg ngaa dugg accord yi nga ànd ceeg seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa ak accordam ak yooyu ay pactam ba dugg ci ci tribu képp tamit koo xam ne ñun waa Quraysh lo nga bëgg a àndal nga àndal ñun léegi nag lool xam nga lool lu muy tekki mooy ne ka xusaan añ yi tëb ne ñun yonent mi alei satu salaam àndal te lool moom du lu ndax xusaan kaanu aybata nushi rasulillah ñoom dañoo mas nekk ñi nga xamante ne nii ñooy secret ndencuwaayu secret wu yonent bi aleyhi amul dara lu lool xew foofu tihaama xijaas lu dul dinañ ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam fekk ko Yasrib loolu li muy tekki mooy ñoom ñoom waa Xuzaa waa Quraysh amuñ droit songu leen amuñu droit dal ci seen kaw amuñu droit kidnapper ci kenn wala ñu sàcc leen walla ñu wor leen ndax nga laal leen ak nga laal yonent bi alayhi salaatu salaam mooy yem waa Banu Bakr tamit nit dugg ak waa Quraysh ay jullit amuñu droit dal seen kaw amuñ seen droit wor leen amuñ droit daal di razzia foofu ndax nga laal leen ak laal Quraysh ñoo yem te ku ci laal kenn mooy yow yaa xotti trêve bi loolu lay tekki loolu mooy cinquième point bi sixième point bi mooy da dellu wa annaka tarji'u anna 'amaka hadha fala tadxul alayna Makka nga dellu at mii doo fi mën a dugg rak ci kaaba gi man dane doo fi mënoo fi tawaaf moom doo gis kaaba gi ren man dane umra fii moom doo ko fi def en tout cas tawaaf moom doo ko def wa annahu idha kana ama qaabil at mee di ñëw nag zul qa'da ci juróom ñaareelu at mi bu dee boobu la nag bu la neexee nga ñëw waaw ida kaana amu qaabilin xaraj naa an ka nga ñëw ñu génn xabal la ñetti fan waaye arme yi ngay yor mooy arme de voyageur jaasi yi ci biir mbar yi nii nga fa mën a dugge lii mooy accord yi voilà lii mooy accord yi mooy boo seetloo accord yi nii ci biti ci biti nii ci biti boo seetloo dag naan mais lii lan moo ci arrangé jullit ni xelu l'on koo xam ne nii la mooy boo xoolee ci biti lim lay jox mooy ne yéeféer yu ñoo doon dicté jullit ñi di bind te xam nga kiy dicté moom li ko neex rek ngay bind ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo seetloo danga naan lii kii mais ñii dañ ñoo nax looloo tax Seydina Omar emporté wu noonu saxaaba yi mer mer seen délégation du ngeen fi dugg ku ñëw ci yéen ku jóge ci ñun ñëw ci yéen ngeen delloo ñu ko te ku jóge ci yéen ñëw ci ñun duñ leen ko delloo hmm? loolu yu yéeme la loolu lu yéeme la trêve dix ans yonent bi aleyhi salaatu wassalaam d'accord yépp waaye moom mi nga xamante ne nii huwa abdullah wa rasuluhu laa yansi wa huwa naasiru moom mi nga xam ni jaamub yàlla la sallallahu alayhi ndaw yàlla la sallallahu alayhi wa sallam moo koy dimbali sallallahu alayhi wa te du ko mooy mukk moom xamoon na ne lii nii forsa la occasion la ngir expansion l'islam ndax Quraysh ba ñu ba ñu wootee ba léegi ci ci ci ci ci xeex lañ dëkk ak Quraysh même bañ nee Makka ñoom ñoo doon bugalaate ñoo ñu doon bugal liñ ñëwee Quraysh Yasrib gàddaay ba léegi ci xare lañ bu ñu xarewul année bi daanaka tout le ay njëg yu ñuy kar ak yii nii xare yi am lii nag bu trêve amee dina tax jullit ñi mën a véhiculer seen message sans benn di am dara lu ñuy ragal ndax la plus grande menace c'était Quraysh ñeneen ñoom garaawul mën nañ leen a lijjanti imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi ci riwaayam bi mu ne fa lamma faraga rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min alkitaabi ashhada ala sulxi min almuslimiin wa rijaalan min almushrikiin bi nga xam ne nag ci leen bind point yi ba pare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa seedeloo ci lii nii ci trêve bi ñu bind accord yi mu seedeloo ko ay góor yoo xam ne ci jullit ñi bokk ak ay góor yoo xam ne ci mushrikuuna ndax mbiri ci seen diggante la ngir ñu seede lii nii nga xam ne bu ëllëgee ku nar a contester am na ci mushrikuuna yi ay kilifa yoo xam ne dinañ ko seede am ci jullit ñi ñoo xam ne ñoo koy seede ñu bind ko ku nekk am ci benn benn copie mu ne bokk na ci ñooñu seydina abu bakr as ak seydina umar ibn al ak ñoom seydina abdurrahman ibn awf ak ñeneen ñu mu cité ci jullit ñi ak ñoom seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas Abdullah ibn Suhayl ibn Amr waaye ci côté yéeféer yi mu ne Mikraz ibn Hafs naka noonu seydina Ali ibn Abi Taalib ci jullit ñi fekk moom bokk na ci ñi nga xamante ni moom seede nañ mbir yi te moo ko doon bind keroog voilà kon lii mooy sulxul xudaybiya kon nii la Quraysh mujje nii la Quraysh mujje lii lañ mujj d'accord ñu daldi koy bind seede ko ah ku nekk Suhayl dellu jullit ñi radiyallahu anhum daldi des soo fële li ci des nag li ci tegu mooy mënuñu koo àggale tey ndax bu ñu ko àggalee day gënatee gudd dañuy bàyyi ba jataay bee di ñëw insha allah bu ko defee ñu àggale li tegu ci côté jullit ñi Suhayl ibn Amr moom ba muy dem yóbbaale na doom ji Aba Jandal Abu Jandal radiyallahu defuma tarjamaam léegi waaye amdan faaltu dama maa ko def maa ko def maa maa préféré bañ koo def léegi ndax pare gu ñu ciy mbirum léegi bu sulxul Xudaybiya yi jeexee ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam dellu Madinatul Munawwara période de trêve lañ ne ci jamono jooju dina ñëwaat ci mbiru Abu Jandal mi ibn Suhayl ibn Amr mi nga xam ne moo jóge ci mushrikuuna ya ci ay feeram di direeku ba ñëw ci yonent bi alayhi salaatu sànneeku bi ñuy bind trêve yi bi ñuy bind accord yi ngir ñu daldi koy dimbali téye ko bañ koo bàyyiwaat ci yéeféer yi waaye yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ah wax na baayam lu ne baayam bañ mu ne ko ñun ñii dañ leen a jox suñu kàddu ñoom ñu jox ñu suñu kàddu seen kàddu te ñun duñu ñuy war isbir waxtasib fa inna allaha sa yaj'al laka farajan wa maxraja buur yàlla dina la defal ak ñi mel ni yow minal mustad'afiin li nga xam ne mooy dina leen defal issue de paix issue de sortie dina leen def ngeen gis le bout du tunnel dina leen teggil yi leen dal te dina leen utal li nga xam ne mooy résolution mooy solution ci seen mbir moo tax dinañ ñëw ci mbiram moo Seydina Abu jan dal ibn Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu kon xam naa tey dañuy yem fii jeexal nañu kon sulx bi lii mooy sulxul xudaybiya boo gisee euh, kii titre wu mu ko sulxul xudaybiya am na nag ñu koy titre noonu ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi him ñoo xam ne noonu lañ koy tudde imaam euh, ñoom imaam al Buxaari ñoom ay ghazwatul xudaybiya ak yooyu lañ de voilà mais euh, comme que yonent bi alayhi salaam affaire bi umra la woon umra la euh, mooy moo tax ñu tudde ko noonu mooy loolu la yéene woon te loolu la doon defe moo tax ñu tudde ko umra al xudaybiya umratul xudaybiya umratul xudaybiya am na nag ki borom euh, kiiwu tafsi euh, ki siyareek yooyu ñoom dañ koy woowe ghazwatul xudaybiya ak yooyu waaye lii mooy umra alxudaybiya bi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon def si léegi nag dinañ gisaale insha allah est-ce que lii nii lii nii umra la walla déet ndax bu demee nii mais lii umra la est-ce que lii umra la ah walla déet loolu tamit dinañ ko gis ndax imaam Buxaari baabu ghazwatul Hudaybiya moom xareb Hudaybiya ah,